waaw buñ ñëwaatoon ci li desoon ci laajub démb bi muy masala al akdariya eh, <clears throat> masala la boo xam ne comme liñ ko waxe woon mooy traité wuñu ko woon eh, lu ñu préféré woon la sax daal di koy bañoon gis ndax liñ waxoon ne da doon amaana mu xawoon a compliquer l'affaire yi tuuti waaye incha allah dinañ fexe wax ci lu gàtt loo xam ne du yàgg ngir mu mën a leer dafa nekk euh, masala boo xam ne dafa jëm ci wàllu euh, miraasu euh, maam la muy maam ak ay ixwa muy aljaddu mooy maam bu góor ak ñi nga xam ne ay frère lañ frère yi nag buñ nee frère yi mooy frère ak i euh, mën na nekk frère yoo xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñoo ko génne àdduna wala frère yoo xam ne baay kese lañ bokk wala euh, sœur yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ak moom wala ñoo bokk baay kese loolu lépp mooy miraas mi jëm ci loolu. Euh, muy ci côté boobu lañ koy waxee euh, al akdariya dafa nekk loo xam ne euh, exception la parce que dafa am benn régle boo xam ne euh, gisoon nañu ko te waxoon nañu ko mooy bi ñuy gis xaj bu yi muy ñuy tere ñeen ñi di doon ñan ñooy tere ñan ak ñan lañuy tere ñooñee ñan lañuy tere ñu doon gisoon nañ ne ku mel ni bàyyi bu fi newee moom day yiir ki nga xam ne mooy maam mooy mooy papam mooy maam ji mooy maamu ki faatu fekk papaay ki faatoo ngi fi maam ji moom manula am ci miraas moom la boroom may way wo doon wax naan wal jadd ne kii Eh, eh, eh, wal jaddu mahjubun min al miraasi bil abi fi ahwalihi thalaasi waaw comme niñ ko tudde woon wal jaddu maam de mahjubun ki ku ñu yiir lañ anil miraasi ci miraas bil abi kan moo ko yiir mooy baay fii ahwaalihi thalaasi ci ñetti état yi mu mën a nekke te lool gisoon nañ ko mooy suwaa bu dee day yarisu bil fard mooy ne ci cër lay doon ne comme bu dee ki faatu daf fi bàyyi baayam waaye bàyyi fi doomam bu boobaa alxuraan dane mook baay jeeg yaay ji li kulli wahidin minhuma sudus un sixième la jël ku nekk ci ñoom loolu kon moom xadu moom li mu doon foofu bil fard la wala mu nekk koo xam ne yarisu bi ta'sib kon bu doon dafay bàyyi soxna ak baayam kese muy ki faatu dafay bàyyi euh, jëkkër ak baayam kese wala sax ñu ne yaayam ak baayam kese bu yaayam jëlee li muy jël wala jëkkëram jël li muy jël li des ki koy jël mooy ki nga xam ne mooy euh, mooy baayam boobu moom day doon bi ta'sib muy asaba léegi nag mu des bi nga xam ne day boole ñaar yi mooy yaritu bil fard wa ta'sib nga xam ne day jël fard bi ko boroomam jox waaye bu ko jëlee ba pare euh, asaba amu fi wala moom mooy ki gën jege ki dem ci wàllu geño ñu jëlaat mbir mi joxaat ko ko ci ñett yooyu yëpp maam dafay taxaw mooy dañu bàyyi da ko yiir bu fa nekkee waaye bu fi bàyyi newul nag loolu mooy wax ji mooy aljaddu te euh, euh, moom it la doon wax ne waljaddu mislul abi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi léegi mu ne euh, mooy raxab yi ar-Rahabiyya boo demee Mathun ar-Rahabiyya moom mu ko doon tënke noonu wal jaddu mithlul abi inda faqdihi bu fi baay newul maam ne fi mooy baayu baay bu fi newee moom day taxaw palaasu ki nga xam ne mooy baay fii hawzi ma yusibuhu wa maddihi mooy ci mën a jël lépp loo xam ne baay moom la doon taxawee ci liñ wax sànk que mooy ñetti yooyu mu koy yiir moom bu fi newee ñetti xaalaat yooyu yooyu yooyu yëpp moo ko fiy taxawal waaye dafa am exception boo xam ne moom la lenn ci borom xam-xam yi wala muy euh, benn partie ci boroom xam-xam yi def euh, loolu moo indi masalatul akdariya te mooy lim ci teg ne illa ida kaana hunaka ixwa li kawnihim fi l wa huwa uswa mu ne dane wal jaddu mithlul abi inda faqdihi fi hawzi ma yusibuhu wa maddihi illa ida kaana hunaka ixwa li kawnihim fil qurbi wa huwa uswa mu ne kon aljaddu mithlul abi day mel ni baay inda faqdihi bu fi bu baay fàddoo bu fi newul fii xawsi ci li muy jël yépp moom maal yusibuhu lépp loo xam ne moom la baay di yor wa maddi ak lépp loo xamante ne moom lay am ci miraas ak yooyu yëpp maam da ko fi taxawal bu dee baay dafa dafa faatu illaa mu ne ba mu des suuf ida kaana hunaka ixwa bu dee ne ñi war a doon tey e, mooy kaa yépp bu dee fi baay mënoon a taxaw ci miraas bu fa am taxawee fekk bàyyi new fi day jël la bàyyi doon jël ba mu des mu ne illaa ba mu des ida kaana hunaka ixwa bu dee ne ki faatu madame a wala monsieur a daf fee bàyyi ay frère wala ay sœur li kawnihim fil qurbi wa huwa uswa ñu ne loolu li tax mooy parce que fii du fi intérimu bàyyi du ko mën a jël mooy du mën a def ni bàyyi fii lu tax parce que bu dee ay frère dañ fee nekk ak madame A mi génn àddina wala monsieur A ñoom euh, boo seetloo li leen boole ki faatu mu monsieur A lan la kan la mooy seen bàyyi mais maam tamit boo ko seetee côté boobu lan moo ko boole ki faatu monsieur A mi faatu mooy mooy baayu monsieur te mooy baayu frère yi. ñu ne ñoom ñoo bokk même intermédiaire bu leen boole ak ki nga xamante ne mooy ki dem waaw mooy monsieur A mi nga xamante ne nekk moom mi faatu baayam moo ko booleek lan moo ko moo ko booleeg ay frère <laughs> mooy frère am baay lañ bokk moo xam nday ak baay wala baay kese mais maam maamu monsieur A mi fi nekk te doomam di ji jur monsieur A faatu moom lan moo ko booleek monsieur A mi faatu mooy baay. ñu ne comme que ñoo ex aequo foofu ñoo même même escalier même daraja bu boobaa nag kon bu boobaa bàyyi noo maam manu la xañ miraas ñi nga xam ne ñooy frères yi xam nga bu doon bàyyi fi nekk bàyyi da leen di xañ automatiquement <laughs> waaw waaw ndax walaysa lil bu'da ma'al qaribi fil irthi min hazzin wala nasib ku sori parce que foofu bàyyi jege mooy bu fi dee bàyyi fi nekkoon mooy question bi du posé wu moo tax bàyyi fu fi nekke ixwa ak nu ixwa ixwaat dënd na ko fi waaw moo xam ixwa shaqiqa uxuwa shaqiq ixwa euh, ashiqa lañu ñoo xam ne ñoo bokk ay frère germain ñoom ñoo bokk ak monsieur ami dem nday ak baay wala baay kese lañ bokk walla yaay lañ bokk kuñ ci man di doon bu fi baay nekkee ñoom dañ fiy jóge waaw baay da leen fiy jëlee léegi nag loolu baay di taxawu nag maam ñu ne maam du ko taxawu nag fii waaw parce que baay moom wala du wala du sulbihi ki nga xam ne moo ko jure ci geñoom muy mujje a moo faatu kooku mën naa taxawe loolu waaye maam moom dafa am intermédiaire boo xam ne moo ko boole mujje a comme ni nga xam ne frère yi noonu dañ ko amee intermédiaire ak mujje a lool moo indi affaire bi eh, mo am ci borom xam-xam yi te loolu mooy ngiru al imaamu Malik naka noonu al imaamu al Shafi'i alayhi kene affaire bi. Euh, ni muy deme mooy nii aji way ndax aji way wi moom ci madhabu imaam Shaafi'i la bokk muy ar-Rahabi rahmatullah alayhi moo tax comme ni ko waxoon ci kaw naan bi naan laa siyama waqad nahaahu waqad nahaahu Shaafi'i moom la moo tax mu waxe ko nii loolu mooy seen mazhab que ne ak dariya ah Euh, mooy kii boobu ah ixwa mooy jadd moom euh, manula yiir ñi nga xam ne ñooy uxuwa ashiqa wala uxuwa li ab wala axawaat ashiqa yooyu jadd du leen yiir waaw maam manu yiir sauf que mooy tamit moo moo gën a siiw ci madhabu al ahmad waaye riwaaye imaamu ahmad am na riwaaye buñ jële ci imaamu ahmad mu ànd li nga xam ne mooy waxu al abu xanifa rahmatullah alayhi moom dane eh, déedéet maam li bàyyi di def lay def ci jamono ju man di kaabu man di exister moo tax euh, masala bi xanafiya yi bokkuñu ci te seen wax jooju moom la ko mel ni Seydina Siddiq di Seydina Abu Bakr as-Siddiq xalifatu rasulillahi alayhi salatu wasalaam moom loolu la doon wax loolu la doon àtte te loolu la doon doxe mooy ke maam li bàyyi di doxe lépp lay doxe mooy que ça soit ay frère bu fi frère yi newee maam nekk fi maam la bàyyi doon def lay def waaw mooy xam nga gisoon nañ ne euh, bi ñuy wax naan ñiy doon waxoon nañ laal al ab wa in wa in wa in anaw wa in ala wala bàyyi côté bàyyi même lu ñu kawe kawe mooy maam maamaat maamaat maat buñ ñuy wax al bunuwa wa in nazalu doom même bu wàccee moo tax sët bu jigéen wala sët bu góor bu doom bu góor jur moom muy taxaw palaasu o oh, doom bu góor bu dee ne doom bu góor newu fi voilà léegi ñoom nag euh, euh, bu dee ngiru Maalikee ak euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo ne kii nii mooy bu dee maam moom du jàll ndax li ma la expliqué sànq que li dox intermédiaire bi même intermédiaire di papaay monsieur A mooy même intermédiaire bi dox diggante frère yi ak moom kon ñoom ñoo exéco foofu alors que ku mel ni Seydina Siddiq radiyallahu anhu moom gisul woon lool moom dafa jàpp ne maam bu fi bàyyi newul lépp lu bàyyi di taxawu moom da koy taxaw bu fi ay frair ne woon exemple ah maam nekk fi monsieur A faatu bu boobaa alal ji yépp mooy frère frère yi mënuñoo am dara parce que maam moo leen di xañ comme nii bu doon bàyyi moo fi nekk ni mu leen di xañe waaw kon nag affaire bi euh, mu ngi noonu euh, léegi nag lii mooy li jëm ci wàllu côté est-ce que maam parce que lii il fallait ñu commencer fii kon euh, bu ñu récapituler bu ñu tënkaatee mooy ngiru ñi nga xam ne ñooy xanafiya yi te mooy moo doon waxu Seydina Siddiq ak benn riwaaya Euh, buñ jëlee tamit ci imaamu Ahmad mooy ne euh, euh, que ne bon maam li baay di taxawee loolu lay taxawee waaw ay jiini yëpp amul waaw moo tax nga gis ak dariya boos demee foofu même bu dee li gën a siiw ci ngi imaam Ahmad mooy ne maam man na tax du taxawee ci côté bii exwaay bu ñu fi newee du taxawee li baay doon taxaw waaye nag am na benn exception boo xam nañ ko gis ci ak ak dariya ñoom ñu rejoindre xanafiye yi ñoom xanbali yi léegi loolu mooy benn côté boobu. beneen côté bi di waxu ñi nga xam ne ñooy maaliki yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom ñu jàpp ne euh, maam euh, day taxaw palaasu baay ba mu des bu dee ixwa dafay nekk comme li boroom way wax illa ida kaana hunaka ixwa li kawnihim fi l qurbi uswa léegi nag ginnaaw loolu kon ñoom liñ bëgg wax foofu mooy bés bu ma ñëwee kon di miraas miraas moo xam ne maam dafee ne ak ay frère man du ma soteel frère yi du ma ne frère yi eh yéen du ngeen ama parce que seen maam a ngi fi tamoo moo jur seen baay moo taxaw seen place waaw ñoom dañ naan Maliki ak Hanafi ak Shafi'i yi bokk rahmatullah dañ ne déedéet moom du leen yiir bu boobaa exwa day mën a am waaye exwa ak jadd kon moo tax ci ci miraasu al al uxwa ak al jadd ci lañ koy ci lañ koy kiiwe ñoom ci lañuy traité lii mooy masala ak dariye ci foofu lu génne léegi nag euh, mais am na benn affaire bu boo xam ne bu jara préciser la fii bala ñu mu defal ñu transition mu nekk suñu dig digle ak li nga xamante ne nii moom lañ war a gis léegi loolu noonu ñu war a ñu war a gis mooy que ne bu dee ne lii nii lu am solo la mooy ne malgré lii ñu wax nii ñoom ah bu dee dañoo ñëw ci cas boo xam ne exemple boo xam ne am miraas la boo xam ne euh, asxaabul furud dañ fay nekk ak maam ak frère ak frère yi nag buñ ne uxuwa tekkiwul ne foog ñu bari kenn kese uxtu shaqiqa uxtu li ab axu shaqiq axu li ab ñoom ñoo tax ñuy wax mais axu li umu bokkul waxuñu ko fii parce que moom bokkul ci programme asaba fii bokkul fi ñuy wax fii mooy ne kenn kese bu ci newee fekk asxaabul furud na fi ñu séddale leen ñu leen di séddale seen wàll yi bañ leen séddalee ñoom maam maam jël un ñoo ñu jël lañuy jël alal ji jeex ax bu am dara loolu moom ñépp ci d'accord mooy bu dee waa saabul furut dañoo jël li ñuy jël jadd moom un sixième lañ koy jox parce que jadd un sixième manu koo dépasser mooy li gën néew lu mën am mooy ci li li gën suufe laa bëgg a wax du dépasser du weesu un sixième man na am nag lu ko ëpp mais un sixième manu koo wàcc léegi nag foofu noonu mooy bu dee ne li des bi ñu joxee waa asxaabul furuud ñu jël li ñuy jël ñu xool jadd mu ñu xool la ca des bañ leen joxee ñoom mu des un sixième moom ak axu ñoo fi des axu shaqiq par exemple bu boobaa dañ naan axu shaqiq yow doo am dara jadd bi maam ji lañuy jël un sixième bi jox loolu moom ñépp ci d'accord waaw <laughs> loolu ñoom ñépp ci d'accord waaw léegi nag loolu mooy exemple bu dee nit ki dafa gé euh, kii nu mu tudd euh, monsieur A bu dee ne dafa génn àddina ñu jox exemple ci lii ngir jàll euh, dafa génn àddina bàyyi fi ki nga xamante ne mooy ñaari doom yu jigéen bàyyi fi yaayam waaye bàyyi fi maamam ak benn frère shaqiq boo xam ne moom moo bokk frère germain ñoo bokku nday ak baay kon léegi bind nga deux bint da def deux ab deux bint deux point ci suufam umm muy yaay ci suufu yaay jàdd pareil ax après nga def ax léegi ñu commencé léegi lii ñii la fi bàyyi léegi mélange mi nu muy demee deux bint yi li ñuy am lan la alxuraan waxoon hein fa in yusikumullahu aaya onze bi suratu nisaa fi awlaadikum lizzakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahuma falahunna thulutha ma tarak kon mooy deux tiers la am ndax mat nañ deux waxoon nañ deux woom mooy deux inclus mooy day duggaale ci biir waaye tekkiwul ne fawqa ithnatayni tekkiwul ne fokk mu dépasser deux trois jëm kaw kon ñoom deux tiers nga bind deux tiers ci kanamu ñaari bint yi kanta yaay yaay lu muy am fii moom ne eh, ah yaay lu muy am yaay lu muy am yaay de wa warisahu abawaaw aay boobu nu doon bu nit ki génnee àdduna laysa lahu walad ah wa warisahu abawaahu fali fali ummihi sulus ah fii de amul doom kon yaay ji est-ce que du am sulus ndax beneen bi da ne woon bu dee dafa am doom fa li kulli wahidin minhuma sudus baay ak yaay dañu am sudus mais fii dane woon ginnaaw aay boobu dane bu dee nag amul doom fali ummihi sulus yaay un tiers lay jël baay waxu ko ndax mooy nekk asaba mais fii baay amu fi maama fi nekk te doom amu fi kon bon te ma koo defal sulus ma ne la ah tee aaya bi waay ah tee ngaa jàng aaya bi moo tax ba moo gën de sinon tem nga juum waaw ane aaf wa in kaana wa in kaana lahu ixwa fali ummi sudus away ah, ah. Eh. neewoon na bu amee ixwa bu amee ay ay eh, ixwa mooy ay ay ay baayam day am yaay day am sudus hein eh? nga ne ma eh, la mais yow est-ce que seetaan nga feeru est-ce que bàyyiwu fi doom si yoon lu may wax nii bàyyi na fi doom kay si sudus lay jël mais de bunt yi ci kaw yi ñu jox sànk <laughs> waay waay yow man damay nalawaa ah. deux bint yi mu jox lay kan moo leen jur ko dul monsieur A kon kay mooy sudus lay am ah. mooy bu dee dañoo am gi dafay bàyyi doom waaw mooy li aaya bi ñoom <laughs> bu dee daa nit ki daa génn àddina bàyyi fi ay doom ah <laughs> mu bàyyi fi ay doom ba pare fekk mu am euh, ñaari waajuram yi war ko doon fali kulli wahidin minhuma sudus kon sudus bi ndal ma un sixième ci kanam wax bét wax yow aywa un sixième man tuut ma départ léegi jadd lu muy am jadd nga ne manal defal un sixième waaw parce que jadd moom manu ko dépasser axu nag axu day xaar <laughs> muy axu shaqiq léegi nag aywa ñu dem am nañ deux tiers un sixième un sixième un sixième ak un sixième lan lañ am six ak six tamaasul tamaasul lu ñuy def na da naktafi bi ahadil adadayn dañuy jàpp benn chiffre bi bàyyi bi ci des kon jàpp nañu six bi léegi mu des entre six beeg trois ou deux bi léegi six beeg trois ou deux bi nu muy demee baynahuma lu xew nga ne ah tadaaxul moo am parce que six roofalante nag trois mën nañ leen a séddalee mu jox ma chiffre boo xam ne du am damm 3 6 euh, divisé par 3 égale 2 2 fois 3 kon 6 bi mooy nekk sama bopp masala ma teg ci kaw ma ne léegi kon c'est ok léegi baax na léegi départagel 6 yi diggante ñaari doom yi jigéen yi ak ki nga xam ne mooy yaay ji ak maam ji ak frère bi ma ne bismillah kon ñaari doom jigéen yi ñoom deux tiers lañ amoon deux tiers u mooy 6 laay xaaj hein ñetti xaaj jël ñaari xaaj yi jox ko ñi ma ne six mooy deux plus deux plus deux deux plus deux égale quatre plus deux égale six kon bu ma ko xaajee ñetti xaaj yooyu ñaari xaaj yi laa jël mooy deux plus deux égale quatre kon quatre nga defal ma ci kanamu bint ñaari bint yi léegi umu lu muy am nga ne six six divisé par six la égale ma ne la jadd li muy am ma ne jadd six divisé par six la égale ma ne la léegi euh, axu loo defoon ma ne axu da doon xaar ma ne la léegi konteel li nga jox bint ñaari bint yi ñaari doom jigéen yi yaay jeeg maam ji nga ne quatre laa jox ñaari doom doomu jigéen yi bi ma jox maam ji non yaay ji ak un bi ma jox yaay ji ma ne la konteel le ma ne cinq six ma ne la boppu masala bi lan nga ah six la de tolloo nañu kon jeex na alal ji jeex na ma ne waaw kay lii mooy li ma la wax sànq mooy ne bu maam ji jëlee sudus bu dee liñ joxee asxaabul furud ñi ci kaw ndax ummu alxuraan a ko wax. jadd kii ñaari ibn bint yi alxuraan a ko wax sunu sa ci des maam jee koy moom léegi nag bi yoo joxee maam ji axu du dese dara boobu axu du am dara lii yépp ci d'accord waaw sauf ka sauf que nag lii <laughs> lii nii euh, dafa am benn masala boo xam ne xam nga lii mooy règle bi ñépp ci d'accord sauf que dafa am luñ ci lu ci maalikee yeeg chafin yi seetee waaw lum ci seetee te loolu mooy mazhabu Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu mooy lan mooy loolu nag la ñuy woowe ak deriya bo mu loolu mooy lan hein mooy ñu ne waaw mooy cas bi ñu jóge nii xam nga cas bi ñu jóge exemple bi ñu jóge mooy un sixième bi boo ko joxee bi nga joxee ñaari bint yi seen deux jox yaay un sixième jadd de toute façon boo bindul ci jadd sax un sixième dara mooy boo defoon lool un sixième a ciy des ñu ne ñépp d'accord ne bu lool amee un sixième boobu jadd lañ koy jox ax bu am dara waaye ñu ne nag suuf kaa bi waaw kaa boo xam ne un sixième a ciy des jadd ak ax kese nekk fi mais nag kenn du ko jox maam ji bàyyi al axu wala al uxtu kum ci man di doon benn kenn du ko bàyyi ah non non non non kenn du ko bàyyi ni ñuy def mooy dañ leen di boole affaire bi mais du boole ba ñu gisoon ci mustarika de déedéet fii beneen procédure la loolu nag lañuy loolu moo tudd al akdariya tal akdariya benn kaa kese la bu possi benn kaa kese kese amul ñaar loolu jàpp ko masala ak deriya benn kaala ñaaru te ñettu waaw loolu moom danga koy téye xam ko dugal ko fenn mu jeex loolu kaaboo boobu mooy lan mooy la kaa boo xam ne nii lay deme nit ki day génn àddina monsieur A day génn kii madame A day génn àddina bàyyi fii ki nga xam ne mooy jëkkër ah bàyyi fi jëkkër bàyyi fi yaay bàyyi fi maam bàyyi fi sœur uxtu shaqiqa uxtu lu ab num la neexi nga wax loolu lii mooy kaani kon nooy bind zawj bindal zawj mooy ma rek après épp ci suufam nga def yaay ummu ginnaaw umm muy yaay nga def jadd maam ci suufam nga def uxtu bu la neexee shaqiqa waaw uxtu shaqiqa nañ de uxtun shaqiqatu uxtu shaqiqa ñii ñoo fi nekk waaw léegi nag fii bii nii ne kaa bii nag moom bu dee moo xew kenn du daaneel uxtu shaqiqa kenn du ne un sixième ci des nañ ko jox maam ji bàyyi kële léegi nga ne ma mais yow kan moo la ne un sixième moo ci des ma la waaw kaañ kaañ ko def rek waaw après ñoom dinañ wax procédure bi ñuy jaar ak ni ñuy def uxtu shaqiq <laughs> est-ce yaa ngi dégg léegi nag masala bii mooy ak dariya ak dariya dañ ko ko tudde parce que euh, règle yi nga xam ne moom la Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu yi ñu xam yi mu tëral ak tamit mbir mi ni muy demee règle miraas surtout li jëm ci wàllu miraasu maama ay ay ay frère mooy règle bi mu am ak nëx-nëx bu ci dugg mooy loo xam ne dafa ñëw salfaañe affaire bi tuuti parce que lii dafa salfaañe nga règle bi dañ ne ñépp a ci d'accord que ne bu desee sudus axu ñu jox waa asxaabul furud mu des benn sudus mu des jadd rek nekk fa ak uxtu wala ax ak lu ci man di doon ñooñu dañuy jël un sudus boobu jox ko maam ji kii ñàkk frère yi wala sœur bi ñàkk wala frère yi wala sœur yi ñàkk fii nag mu ne moom fii nag la génn ci règle boobu exception la le fait que mooy dafa mooy moo génn ci règle waaw looloo tax ñu naan fal ak dariya mel lu ñëw nëxal affaire bi xaw koo xaw a xaw jaxase affaire yi léegi nag <laughs> waaw buñ ne lii xaw a euh, lakinnahu yukaddiruhu hadha lii de moo koy xaw a euh, nëxal affaire bi mooy xalaat bu rafet bi mu ne lii la de am na lu luy xaw a baaja loolu loolu mooy ak dariya léegi kon mooy affaire bi loolu la xam nga moom la doon wax boroom raxabiya naan ci baabul ak dariya wal uxtu la farda ma al jaddi laha fi ma ada masalatin kammalaha zawjun wa ummun wa huma tamaamuha fa'lam fa xayru ummatin allaamuha tu'rafu ya saahibil akdariya wa hiya bi an ta'rifaha harriya fa yufradu nisfu laha wa sudsu lah xatta yacuudaani bilfuruudi almujmala tumma yacuudaani ila almuqaasama kama mada faxfadhu washkur naadima mooy wal uxtu laa farda ma al jaddi laha lii wal uxtu mu ne sœur laa farda laha laa farda ma al jaddi laha mooy fii sœur la de frère bokkul waaw frère wax nañ la sànq nañ demee ne loolu ñëpp a ci d'accord mais dañ ne bu doon uxtu la masalaam jëkkër la fi madame a bàyyi yaayam sëram ak ki nga xam ne mooy maamam boobu lañ ne nag bu ñu doxal ci boobu moom la naan wal uxtu la fardan al fi ma ada masalatin kamalaha bam des bii ndax sinon ci miraasu maam ak yi ak jadd yi bokk maanaam jaddaat jadd maam ju góor paa bu jigéen boobu uxtu shaqiqa ci boppam dafay nekk maam moom mu am ah eh, day day day day day day day day day bu bu fa surus desee moom du am mooy boo dindiwoon woon zawju mooy combinaison bii moo ci am so zawju ummu jadd uxtu loolu mooy combinaison bi <laughs> voilà mooy boo fi dugaloon keneen koo xam ne day tax sudus des sudus kese des diggante jand ak waxtu shaqiq dañuy daaneel waxtu shaqiq mais combinaison bi loolu manu la waaw moo tax mu ne zawjun waaw ba des fii ma ada masalatin kammala ba mu des fenn rek la dul lay lay amee ci miraas mi bu fi nekkee jadd un sixième kese des fi lu dul ci masala boo xam ne moom boo ko bottali mooy lan zawjun jëkkër moo fi la fi madame aadi ummun ak yaayam mu ne wa huma tamaamuha ñiy mottali masala bi mooy maam ak kan ak sœur mooy wa huma ñoom ñaar tamaamuha ñooy mottali masala bi mu faalam xamal fa xayru ummatin allaamuha ndax ñi ñi gën ci xeet woo man dem mooy ñu am ñu ko xam ñu ëpp xam-xam mu ne tu'rafu nañu masala bi yaa saaxi mooy yaa saaxibi yow sama xarit bil akdariya akdariya la tudd wa hiya te masala boo la boo xam ne bi an taarifaha ngir nga xam ko xarriya mooy jadirul bi an taarifaha mooy danga dafa nekk loo xam ne danga ko warax a <laughs> waaw xam nga bon <laughs> mooy waaw baax na euh, parce que dugguñu ci <laughs> dañ la wax rek avis yu noonu est-ce que lan moo gën dëgër sax est-ce que ak dariya nii nii dëgër na ko ay ay nekk fi sax naan ixwaa ngi fi ay ay frère maam ne fi sax ñuy séddoo xam nga wax nañ la xanafiya yi te mooy madhabu sayyidna siddiq ak mawlana ibn abbas sax radiyallahu anhuma ñoom it loolu lañ doon wax këne waaye ma ne jadd bu fi newee uxu uxuwa yu fi man di nekk du ñu am dara xam nga ñu wax la ñee li ñu wax mooy waxuñu la ban moo gën a dëgër mais bon loolu du du du <laughs> am nañu dëgëral wax jële ne xana al imam Abu Hanifa li mu wax ànd seeg Seydina Siddiq Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu looloo gën a dëgër waay ndax maam moom daa taxaw place bàyyi mu jeex tàkk kooku moom miraas mi boo ko joxee muy miraas miraas kaa yu mel nii bu kenn waa ji xamul dara ah waaw parce que loolu moo tax jàng mbir yi gis ma mazhab yu bari am solo waaw parce que day tax boo gisee koo xam ne dañ ne ah miraas nii la nii la demee diwa ko doon miraas mais moom nii la ko miraase nga bañ a tëb ne xamul dara kii yàq na miraasu nit ñi kii li def mooy lan alors que ndekete yoo moom li miraas noonu la sauf que def teg ko ci waxu Seydina Siddiq ak moom li abu al imaam Abu a dëgër <laughs> moo tax di <laughs> kon combinaison bi loolu la zawjun wa ummun wa huma tamamuha fa'lam fa khayru ummatin 'allamuha tu'rafu ya sahibi lakdariya wa hiya bi an harriya léegi nag ni muy demee fii xool moom la naan ndax fii xoolal en fait bi nii lañ ko defe ñoom lii ñu wax kon ci lii même Hanafiya yi kii euh, ngiru imam ahmad ànduñu ci ak dég ya voilà li ma doon wax sànk ci kaw mooy le fait mooy ci luñ joyal affaire frère ak yooyu ak maam fu ñu fi newee moom maam maam mooy jëlle loolu xanafi yi ñoo xam ak riwaay buñ jële ci imam euh, ahmad waaye bu dee ci wàllu affaire ak dariye bii mooy xanafi yi en fait ñoom ñoo xanbal yi ngiru imam ahmad d'accord nañu waa maalikee shafi'i yi ba fi ñu waxe ne ñépp d'accord nañ ne bu dee ne li ci des un sixième kese moo des entre maam ak frère dañu koy jël jox ko maam ji frère bi daanul ba foofu ñoom d'accord nañ mais fi ñu d'accordul mooy exception bii bi ak dariya moo tax ñoom dañuy rejoindre hanbali yi dañuy rejoindre hanafi yi rahmatullah alayhim ci wax jooju que ne dara waaw <laughs> dara fii loolu taxaw léegi euh, léegi ñu jàll mooy procédure bi léegi nan la ñuy doxalee affaire zawjun de laa nga ma binduloo tegal ma ci ummun tegal ma ci jaddun tegal ma ci uxtun waa lii combinaison bi léegi ku nekk la lay am ma la ah aca ñu dem zawju lu muy am madame awa faatu de te bàyyiwu fi doom ne nis wala comme nis fa ma taraka azwaajukum in lam yakun lahu euh, lahunna wala amuñu doom kon un demi xaaju alal ji umm lu muy am ah mooy ni nga waxoon sànq bu dee nit ki daa génn àddina amu bàyyiwu fi doom wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus ñaari baayam yi muy baayam ak daal di koy donn même waxoon nañu obligé wul baay ne ku fi nekk ci ñoom day do bu doon bàyyi asaba lay doon mais fii ummihi sulus kon umm sulus un tiers léegi nga ne ma jadd nag ma la jadd moom xam nga jadd euh, wax naa la sànq ay mbiram mooy na jadd de toute façon un sixième mooy li nga xam ne du ko dépasser du dem lu dina wàcc lool nga ne moo bind ko wala nooy def ma ne la bu la neexee nga bind bu la neexee nga xaar bu la neexee nga def un sixième nga ne ortu shaqiqa léegi ñu ne ortu shaqiqa nag dañ koy delloo ci fardam ma ne la mooy delloo ci fardam ñu ne mooy ah dernière ayatul nisaa yi lan la waxoon ñu ne dernière ayatul yi yaf yaf yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fil kalaam in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad ah kon mooy kene bu dee daa am nit ku génn àddina amul doom mais bàyyi na fi sœur sœur bi lu muy jël nisfu maa taraka moitié wu li fi kooku bàyyi ñu ne kon bindal ma moitié foofu ñu ne leen eh, eh, eh attention ñu ne mais alxuraan ko wax nga naan attention bindal ma un deuxième ci kanam un demi comme ni nga bind ci zawj un demi où est problème ana doom est-ce que doom am na fi nga ne déedéet mais est-ce que nga ne mais est-ce que baay a ngi fi ñu ne la doodoon te d'accordoon nañ waxoon nañ la ne baay maama fi ne waxoon nañ la maam du taxaw palaasu baay ci Euh, côté bi bu de ay mbokkam dafa ne mbokk ki faatu ndax lien bi mooy frères yi ak yi ndax lien bi mu am ak ki faatu ñoom ñoo ko bokkule dañu am intermédiaire tam même inter intermédiaire yi kenn la mooy papaay monsieur A ni ko maamam amee intermédiaire monsieur A à travers doomam jii jur monsieur A la doomu monsieur A ju jigéen ñi non sœuru monsieur A bii noonu tamit la amee intermédiaire par rapport ci jaare ci baayam dana kon bindal ma un demi ma ne ah kon yow zawji un demi umm un demi jadd waaye baal ma un sixième léegi kii nu mu tudd uxtu shaqiqa un demi ma ne la waaw ma waaw ñu ne la léegi ay wa léegi nag seetal ñu bopp masala bi ñu ne ah waaw loolu de moom xawoon naa koo man xaaral ma seet lii lu ma way trois un demi trois deux bi trois wu un tiers six un sixième ak deux wu uxtu shaqiqa léegi damay jël ñaar yi niru rek waaw pour def lu gën a gaaw rek mooy waxoon nañ bu la neexee commencer tamaasul bu neexee commencer li nga xam ne mooy eh, tadaaxul waaye nañ jël tamaasul deux ak deux tamaasul nisfu ak nisfu deux ak deux tamaasul ma garder deux bi rejeter beneen deux bi léegi deux ak six ñoom roofalante nañ kon de loolu mooy tadaaxul am na mooy mën naa leen a séddale six divisé par deux égale trois trois fois deux six hein bu tamaasul amee nu ma non tadaaxul ma jël chiffre bu mag muy six léegi bu ma jëlee six hein six beeg trois bi six beeg trois bi ñoom lan moo am seen biir nga ne ba six ak trois et ñoom it loolu chose la mooy tadaaxul moom roo fanante nañ ndax six mën naa ko diviser trois trois fois deux six divisé par trois égale deux deux fois trois six kon damay garder bu ta daaxul tadaaxul amee chiffre bu mag muy six kon six mooy suñu bopp masala ma ne la bindal ma six ba ca kaw séddaleel ma ko nag ñii fi nekk zawju jadd uxtu nga ne aywa zawju lu muy am un demi kon xaaju six trois la ma bind fa trois ci kanamu un demi zawju ummu nag un tiers la woon six divisé par trois lum lay jox deux trois fois deux six nga bind le deux moom deux la am ci wàll yi mooy wàllam yaay ji deux lay am léegi <laughs> ma ne la léegi continuer continuer la continuer la ah, bul compter dara ma waaw léegi kon ox oh, kii jadd ci tegoon jadd un sixième un sixième six divisé par six bopp masala bi divisé par six bi jadd taxawe un sixième un la ma ne la bindal un nga bind un ma ne la léegi oxtu shaqiqa lu amoon nga ne un demi moom xaaj ma ne la kon moog zawju niroo zawju loo ko defal ma ne trois nga ne day defal ko trois ci kanam ma ne la léegi pare nga waaw ma ne la léegi konteel ma yii nii yépp nga leen séddale est-ce que ëpp nañu bopp masala bi wala tolloo nañ nga ne xaaral trois bi ma jox jëkkër ji deux yi ma jox yaay ji muy cinq trois plus deux cinq ak benn bi ma jox maam ju góor ji euh, muy six euh, ak trois yi ma jox oxtu shaqiqa six sept muy neuf ma ne la neuf nga am ma waaw ma ne bopp masala bi naan ma ne nga siis la woon de i i i i ma la waaw garaaw du gisoon nañ al awl <laughs> léegi na alat rek ala ala ko mooy léegi bopp masala bi <laughs> ngay def ne dafa toxu jóge ci siis dem ci neuf léegi defal ma benn flèche bu jóge ci siis bi dem ci kanamu siis ba nga def foo benn neuf ma ne waaw léegi def naa ko kon daal mooy masala bi dafa toxu ma la waaw ba léegi ñu ngi ci programme ak dariya ni ko euh, euh, suñu ngir ngiru Shafi'i yi di lijjantee rahmatullah alayhim léegi kon lii moo ci am léegi nag ñu ne la waa léegi sauf que kon euh, neuf mooy boppu masala bi léegi moom nga séddale ñi léegi uxtu shaqiqa lu am ma ne la jadd lu mu am jadd jadd di am la léegi nag xoola waaw léegi seetal kan moo ëppale waxtu eh, saqiqa ëppale ah waaye léegi est loolu foog nga ne yaa jaadu na yoon jaar na yoon <laughs> moom mu am trois maam ji am benn maam ju góor ji hein est-ce que foog nga ne loolu buñ ko bàyyee nii kon moom buñ ko bàyyee rek fuddilat euh, al ukhtu shaqiqa ala al jaddi dañoo gënale sœur germaine bi ci kaw maam bi waaw te loolu nag manu la nekk parce que ñoom ñaar fii ñu taxaw dañuy niroog léegi ñu ne comme que ci fard lañ jóge mooy ci fard lañ ko mooy fard lañ ko joxoon mooy un moo tax mu ëppale léegi nag ñu ne def nañ lii léegi nag nañ jóge ci fard daal di dem nag ca asaba waaw diggante kan sœur bi ak maam bi léegi ñoom ñaar mooy maan gi ak sœur bi ñooy couple nekk asaba ah. <laughs> waaw mooy asaba bil ghayri parce que góor ak jigéen lay doon waaw asaba bil ghayri ah <laughs> mooy gis nga fi ñu toxoo jóge nañ ci fard ginnaaw bañ defee ndax fard lañ commencé jox kan sœur bi un demi parce que loolu alxuraan wax léegi bañ gisee ne bañ defee un nag bañ séddalee mbir yi mais moom nag dafa pële jànd ta loolu nag <laughs> ñaar ñu bokk même classe ci wàllu asaba ñoo xam ne euh, dañoo bokk ki dem nii monsieur A mooy ki seen intermédiaire ku nekk kii moo jur monsieur A kii monsieur A woo jur jigéen bi ëppale góor gi loolu manu la nekk ay na falis dakari mithlu hazil unsayayni nu ngeen koy def ñu ne waaw kay looloo tax nag léegi nag dañuy toxoo fii nag léegi nag jóge ci fard gi ko defaloon un demi dem ci tax wàllu ba def leen ñoom ñaar asaba sa yéen seen affaire yi yéen daal da ngeen di balaadewu entre nii di jóge ci kii di dem ci yeneen yi mais seen lii compliqué ñu ne la ah lii lépp a tax ñu tudde ak dariya ah. <laughs> waaw ak dariya di son nom l'indique léegi loolu benn affaire la ñu ne kon léegi na ana léegi nu ñuy def ñu ne bon léegi kon kee day nekk dañuy yóbbu waa ji euh, jëkkër ji no maam ji ak sœur germaine bi dañuy nekk ensemble léegi nan lañ koy defee ñu ne dañuy xool ku nekk part bi nga am sœur bi dafa amoon troit kii bi euh, frère euh, nu mu tudd maam ji am benn léegi da ngay jël trois yi plus ko ak un bi muy quatre léegi seen carte yooy nag lañ leen di séddale seen biir waaye bu ñu leen koy séddale nan lañ koy defee ah lil zakari mithlu hazzil unsayayn ni leen yéen nag seen affaire bi nag sincèrement dafa compliqué ah qu'est-ce que sa que yéen bu ngeen fi naree def loolu en fait yéen seen euh, lii sax euh, waa nu muy deme ñu ne non yow defal liñ la wax rek du dañ lay tegtal kay di la tegtal di la wan mbir yi ni muy demee defal liñ la wax jëlal trois bi bu bi bi bi bi un muy un mu correspondre ak li ukhtu shaqiqa sœur germaine bi amoon plus que un bi maam ji am mu jox la ñaata nga ne quatre ñu ne waaw kay léegi dañuy xool kon quatre lañ am. mooy man nga def genre mel ni dangay ngay wërale diggante uxtu shaqiqa ak jadd wala jadd ak uxtu shaqiqa comme si ñoom ñoo bokk ay mbir waaw nga def benn rëdd boo xam ne day taxaw seen kanam am crochet am mel ni benn kaa lu leen xaw a tëj ñoom ñaar ñoo bokk nekk sama kat lañu am kat yooyu laa leen war a séddale sauf que fii léegi nag da ngay ñëw ci compter bañ la doon wax bañ la doon relation entre chiffres yi ci début ba que ne booy compter mooy bu dee da ngaa am ñoo xam ne ansaba kese lañu bu boobaa benn góor mooy li zakari mislu hazil unsayin benn góor day représenter deux jigéen représenter benn bu doon trois jigéen la trois la ñuy représenter bu doon trois góor la da ngay def trois fois deux léegi. ginnaaw bu loolu leeree fii ñaata jigéen ak ñaata góor lañ am ñu ne benn jigéen lañ am waxtu shaqiqa ak benn góor muy jadd jadd ñaata la taxawe ñu ne la jadd ñaar la taxawe parce que góor la kon deux waxtu shaqiqa lu mu taxawee benn parce que jigéen la kon deux plus un égale trois ma ne léegi bindal trois ci kanamu fi nga bindoon waxtu shaqiqa wala ak jadd seen kanam na nga bindu trois bi nga defal ma ko benn chapeau benn kii pyramide comme niñ defoon rek dañu doon gis xam nga fii ci luñ nekk nii tasxiixul inkisaar parce que lu tax ñu nekk ci tasxiixul inkisaar mooy ne quatre bi manuma ko manuma leen ko départager noonu waaw quatre bi manumaa def li zakari mislu hazzil unsayayni góor ñaar jigéen benn loolu quatre bi manoo leen ko séddale lu dul day am damm parce que ñoom trois lañu mooy ñaar yu ñaaru jadd ak benn bu oxtu shaqiqa muy trois trois yooyu jëlal quatre diviser ko par trois foo jaar mu jox la virgule day am damm kon nag loolu moo tax ñu war a résoudre affaire boobu léegi lan lañ doon def ci tasxixul inkisaar dañ doon xool entre quatre beeg trois bi comme que quatre lañ am mooy nombre mooy boo dajalee ñoom li ñu am oxtu shaqiqa ak ki nga xam ne mooy jadda al moom jadd jadd maam ji quatre la quatre beeg trois bi mooy da ngay gis ni dañu wute léegi bu wuti amee bu boobaa da ngay jël nombre ñoom seen nombre adadu ru'us nuthbitu kaamil adadi ru'us trois lañu nga ne ma ba baba yow lu tax nga naan trois ma ne la ne si trois lañu wax naa la sànq ne jadd góor la ñaar lay représenté euh, uxtu shaqiqa benn la moom benn lay représenté moo tax ñu nekk trois kon trois lay nekk léegi kon trois boobu ngay multiplier ak lan ak neuf bi neuf bi nga xam ne al mas'alatu alat min sitta ilaa ilaa tis'a léegi tis'a boobu mooy dafa awlu dafa am six la jóge woon dem neuf neuf boobu nag moom ngay multiplier trois trois fois neuf mu jox la vingt sept léegi vingt sept mooy masalatul masax waaw dañuy defal benn petit révi petite révision muraaja lay doon ci wàllu liñ gisoon ci tasxiixul inkisaar léegi sauf que fii vingt sept mooy bopp masala bi euh, bu boobaa fii xam nga nu ma koy lijjantee nag attention mooy damay jël trois bi trois bi nga xam ne mooy nombre adadur ru'us muy euh, jadd jadd bopp maam ji représente deux plus un wu ukhtu shaqiqa muy trois moom laay jël trois boobu multiplier ko ak la ma joxoon zawju zawju lan la amoon laata aw mooy laata ba ma defee six bopp masala bi ca suufam la ma leen séddale woon zawju lan la amoon muy moitié wu six trois la amoon damay jël trois bi ma yor multiplier ko trois boobu trois fois trois neuf mooy jël neuf bi bindu ko ca suufu vingt sept kon neuf la zawj mujj di am moom kon léegi bopp masala bi dafa mujj nekk li nga xam ne mooy vingt neuf ba mu nekkee non maanaam vingt neuf vingt sept waaw te loolu waxoon nañ la mooy fi gën a sori foo aw lu mën a am de toute façon awlu bi sax ci neuf bi la yem mais lii mooy masalatul masax voilà masalatul sax te lool man na dépasser man na nekk ay deux cent et quelque part mën na nekk ay trois mille parts ça dépend ci yi <laughs> voilà foofu do awlu bi mooy vingt sept yi man ci suuf vingt bi ca kanamu zawja laay def neuf bi ba ma defoon trois bi damay dem ba ca kanam ba ci suuf vingt sept ma bind fa neuf ma jëlaat trois bi kon pare naa ci zawj jëkkër ji yaay ñaata la amoon deux ma jël trois boobu multiplier ko deux bi trois fois deux six kon yaay six lay mujj am léegi waxtu shaqiqa lu mu amoon ma ne trois comme jëkkër ji amoon mooy gi na ngay def trois hein trois bi ngay jël multiplier ko ak est-ce que trois ngay def ma ne non non non génnal trois waxtu shaqiqa ak loolu maa ngi lay tàmbalee ci maa ngi lay tob tàbbiloo ci piège mooy ñoom quatre lañ mujj am parce que dañu boole woon li ñu am yépp muy quatre léegi moom ak jadd kon da jël trois fois quatre ndax bu la neexoon nga def trois fois trois ah, uxtu shaqiqa lim am nga ne trois fois trois neuf léegi nga ne jadd lu mu amoon un trois fois un trois nga jël neuf plus trois mu jox la douze c'est la même chose c'est pareil loolu même résultat ak bu ma nee woon seen bu ma dee dajalee li ñu am yëpp mooy trois plus un égale quatre ma jël trois fois quatre muy douze léegi douze bii nag léegi moom laa leen war a séddale diggante uxtu shaqiqa ak jadd bi ak maam bi bu ko defee foofu nu ma leen koy séddalee li zakari mislu hazzil unsayayni bu ma doxalee loolu li zakari mislu hazzil unsayayni douze laay tas douze mooy bu ma tasee douze ñoom ñaata lañ trois hein la ñuy représenter mooy il faut jadd bi maam ji day jël équipe mooy bu euh, sœur bi jëlee benn maam ji day jël ñaar léegi douze bi kon lañuy tas bu ñu tasee douze bi ci ay quatre dañuy am quatre plus quatre parce que ñett lañ mooy douze divisé par trois la mu jox la quatre trois fois quatre douze kon quatre fois laay diviser douze bi quatre plus quatre égale huit plus quatre égale douze léegi comme que euh, li zakari mislu hazil unsayni damay jël kii bi dë deux yi mooy quatre plus quatre loolu laay jël jox ko jadd muy maam ji muy quatre plus quatre égale huit kon ma bind ci kanamu jadd huit lay am quatre bi ci des mooy beneen wàll bi ci des moom laa jox sur euh, germaine bi muy euh, li nga xam ne mooy quatre lii mooy li zakari mislu hazzil unsayayni ñu ne nag lii mooy masalatul akdariya bi ñuy wax mooy benn cas bii la te nii lañu koy régler kon lii mooy masalatul akdariya gis nga ni mu mel gis nga affaire bi ni mu xawee heureusement bu nekk benn affaire kese ah <laughs> lii bu bari woon c'est vrai que jafewul il suffit nga xam ni muy demee mais quand mooy dafa chambouler affaire yi voilà loolu moo tax al ak akdariya ndax dafa kadar dafa kii affaire yi dafa chambouler euh, règle yi nga xam ne moom la euh, moom lañ xamoon mooy parce que euh, dañu jël uxtu shaqiqa moom ci lan ci def ko saaxibatu fard koo xam ne ci fard lay doon ne muy un demi parce que li aaya suuratul nisaa bu fin bi jeexital bi li wax ba pare terminer moom mu nekk asab delloo ko bi ñu defee loolu ba pare mais fa ñu doon fa ñu dalee fa ñu jeexale mu mujj nekk asaba parce que daana doon ëppale maam yi te loolu manu la nekk ah la la léegi nag ñu ñu mujj def leen asaba ba pare nag daal di jaaraat foofu calculer waat affaire yi matul nga xam ne day tool ñu def tasfixul inkisaari la résolution de l'inkisaar après ñu door a trouver kii am huit kii am quatre mbir yi door a baax. lii mooy masalatul akdariya xam nga <laughs> moo tax mu ne eh, boroom way wi doon wax ne procédure bi nii lay dem moo tax bi mu ne wal uxtu la farda ma al laha fii ada masalatin kammalaha zawjun wa ummun wa huma tamaamuha fa'lam fa xayru ummatin allaamuha tu'rafu ya saaxibi akdariya wa hiya an ta'rifaha harriya mu ne xoolal procédure bi la la wax ci ñaari vers yi ci tegu fa yufradu nisfu laha wa sudsu la xatta ya'ulaani bil furuudi al mujmala thumma ya'udaani ila al muqaasama kama mada fahfadhu washkur naadima mu ne euh, ni muy demee bu boobaa ma am zawjun ummun jaddun uxtun wala zawjun ummun uxtun jaddun ñu ne li ngay def mooy problème bi yëpp diggante oxtu shaqiqa la sœur germaine ak maam ji bu boobaa mu ne fa yufradu nisfu laha dañuy jël sœur defal ko nisf parce que loolu la alquran waxoon fa in lam yakun lahu waladun yastaftuunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha ñu ne kon falaha nisfu ma tarak kon defal un demi moom la ñu waxoon sànq moo tax ñu ne fa yufradu nisfu laha dañ koy tegal nisfu jox ko ko fardan mooy ci lu alquran wax ne lii la yam kanta maam ji nag nga ne mooy maam ji nu muy demee comme que yéen ci affaire fruit ngeen du wa sudsu la comme que manu la dépasser manu la wàcc lu gën a suufe sudus sudus kon sudus lañ koy jox léegi nag ñu ne bañ ko defee mooy alal ji day alal ji dafa ëpp ñi ngi ko war a séddale parce que ba zaw ju jëlee ummu jël waaye yooyu mais li ci des ñaar ñii buñ jëlee euh, alal ji du mat léegi nag ñu dem ci awlu moo tax mbir mi alat min sitta ila tisa mu jóge ci six jëm ci li nga xam ne mooy neuf moom la naan xatta yaulaani bil furudil mujmala summa yaudaani mais bañ defee loolu awlu googu départ mooy réglé parce que dañoo gis ne eh mais luy lii lii ngeen def léegi uxtu shaqiqa mooy ëppale maam bi analyse zakari mislu hazil léegi nag mu ne la looloo tax summa ya'udani ilal muqaasama ñu dellu dem nag ci muqaasama mooy bu boobaa muqaasama en boo ko déggee ci wàllu miraas bu ñuy wax ni mooy ci wàllu euh, miraasu maam ak ay frère lenn lay tekki mooy ne maam ji la far jàppe ko comme frère xam nga maam fii dafay taxaw <laughs> comme si axu shaqiq la fi te xam nga axu shaqiq moom mooy yu'assibu al-ukht wal-ukht ash mooy euh, frère germain moom day def asaba ki nga xam ne mooy sœur germain léegi fii maam lañ jël teg ko place ki nga xamante ne comme si moom sœur frère la woon frère germain loolu moo tax moom lañ naan muqaasama mooy dañuy jël maam jox ko place considérer ko comme si frère la woon looloo tax ñu dugg nekk dugg ci asaba bañ duggee ci asaba léegi li zakari mislu hazzil unsayayni góor day am ñaar jigéen am benn loolu moo indi affaire moom la naan summa ila al muqasam kama mada comme ni mu weesu woon ci miraasu jadd ak euh, kii euh, ixwa yi comme moom ni mu ko leerale woon ñun dugguñu woon ci côté boobu mu ne nag fahfazhu lii ma la wax nii rek waay waay na ko takk na ko téye na ko jàpp washkur naaw gi nag te yàlla na sant nag ki nga xam ne nag moo nose way wi ndax yombalal naa la ko andil la ko ci vers yu simple yoo xam ne da nga koy jàpp xam masalatul akdariya c'est fi kon ci gàttal lii mooy masalatul akdariya waaw bon léegi nag bon gis nga ni mu nii mooy gis nga lu xaw a compliqué la mais euh, mooy boo seetee koo xam ne. moo tax bokk na ci li leen xanafiye yeeg ma xanbali yi di wax ne en fait seen lii amul raison d'être de toute façon seen lii dëgërul waaw yéen li koy gën wane mooy Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ci boppam règle yi nga xam ne moom lañ xam ci wàllu miraas lii dafa ñëw chamboule affaire bi ah moo tax ba ak derrière la tudd en plus yéen naka fan fan ngeen gisee miraas moo xam ne nit ki day commencer di jële fard hein di doon ne ci fard dem ba ci biir ñu ne ko acca jógal ci fard mooy ko euh, yóbbu ko ci temps yi pour lan pour mu gën a am lu gën a suufee li mu am bi mu amee fard loolu fu ngeen ko gis xam nga man nga ne eh, eh, eh, attention ah, yow léegi nga fi doon wax bàyyi bàyyi des fois day yarusu bil fard wa temps ñu ne la mais est loolu ak li yow bokk kii dañ ne la dañ koo jële fee indi ko fii ngir mu am lu gën a néew parce que daa am ku mu ëppale te waru ko ëppale waaw mooy yow tom départ bi dañoo tàmbalee ne aywa kaa leen ci fard lañ jëm ñu jox ko nisfu moom waxtu shaqiqa ñu dem ba ci biir gis ne eh, eh, eh, ça cale la machine cale ça ne plus parce que pourquoi mun a ëppale ma kon nag léegi nañu dellu ci def leen ñoom ñaar ñu nekk asaba nañ jàppe maam comme frère la moo tax ñi ñee leen xam ngeen lii nii yéeme na ah te euh, li tax parce que tamit beneen affaire mooy parce que affaire jadd ak ixwa yi ñoom buñ ñëwee ci miraas buñ fa bokkee ñoom yarituuna bi tansib alors que fii nii yéen li ngeen wax mooy eh, waxtu shaqiqa dafa commencé fard ba pare terminé ci tansib alors que ñun xamoon nañ ne ixwa ak jadd ñoom buñ bokkee ci miraas ci tansib lañuy doon ne automatiquement mu jeex te yéen nag xam ngeen ne seen yi euh, mooy ixwa yi ixwa yi laa bëgg wax ixwa yi ñoom kese ni ñuy doon ne ànd ak bu ñu àndeek maam mooy temps kese lañ mën a amee waaw alors que fii yéen da commencé ak moom farbu tam daanoo ci li nga ci li nga xam ne mooy euh, temps yi loolu lu yéeme la waaw en plus yéen yéen yéen yéen daal seen affaire bi Euh, euh, te ñëpp xamoon nañ ne sax yéen beneen affaire yéen sudus des su ngeen bëgg koo boole ki nga xam ne mooy euh, sudus rek a fi desoon manoon ngeen ko jox kii bi maan ji mu jeex sudus bi bu ngeen ko joxoon maan ji mu jeex ndax trois yi ngeen jox jëkkër ji ak deux yi ngeen jox yaay ji muy trois plus deux égale quatre non égale cinq plus un ci doon des ci doon des jant jox leen ko ko oxtu shaqiqa naani kaani am dara comme ni niñ ko xamee woon bi loolu la wax pourquoi bëgg a déroger à la règle parce que il faut ngeen jox oxtu shaqiqa lii lépp day wane ne seen affaire bi dëgërul quoi <laughs> loolu loolu daal lu doy waar loolu daal mooy ak dariya waaw léegi ku jàpp ne lii moo gën a dëgër sa doxe lii ku jàpp ne ah man daal léegi xam nga bëye moom c'est vrai que waxu xanafiya yi moom daa gën a te moom mais nag dafa am fu mu tegu de <laughs> moom la Seydina Siddiq doon wax ak Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma kene ma ne yii nii yëpp jadd fu mu fi taxawe maam bàyyi newu fi maam day jël mooy ra intérim bi yëpp moo koy jël lu bàyyi doon doon ak képp koo xam ne bàyyi la doon xañ bu fi maam newee day doon loolu tax yow dalay xañ comme ni la bàyyi doon xañ kooku moo tax ab Hanafi moom bu doon attelii c'est moom day ñëw ne kan jadda ngi fi faral kii aslu la aslun zakar moo fi ne kon kii day daaneel képp koo xam ne uxwa uxwa ashiqa li ab ak li um lépp daanu leen mu jeex takk mu jëw moo tax moom fii du fi taxawaal jant da koy jël def ko asaba direct uxtu shaqiqa du bokk sax ay uxtu shaqiqa euh, shaqiqa uxuwa li abak uxuwa ashiqa ñoom ñëpp duñ bokk ci chapitre day ñëw def zawju umm jand mu jeex ñële mu effacé leen duñ ci bokk mu jël zawju jox ko un demi te boobu kon bokk masala bi day nekk six ba léegi waaw zawju jël deux <laughs> ñoo jël trois umm jël deux après li des ki koy jël mooy jadd lan asaba parce que asaba la bi ta'sir en tout ci gàttal mooy mas'alatul akdari ah kon borom way mu ne waluxtu la farda al jaddi laha fima da kammalaha zawjun wa ummun tamamuha fa'lam fa khayru ummatin allamuha tu'rafu yaa saaxibi lakdariya wa hiya bi an ta'rifahaa harriya fa yufradu nisfu lahaa wa sudsu lahaa hattaa ya'uulaani bilfuruudi al-mujmala summa ya'uudaani ilal muqaasama kamaa madaa fahfazhu washkur naadimahu wallaahu ta'aalaa a'lam wa sallallaahu wa sallama alaa nabiyyinaa muhammadin wa alaa